أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini amma ba'du annahu almaysuur kon ñu ñëwaat ci téere grameer bi muy annahu almaysuur muy grammaire bu ñu jàppandal bu ñu yombalal ngir ñi nga xam ne dañoo bëgg a am ay bagage yu am solo yoo xam ne tàmbalikat bi dina ko soxla pour xam grammaire arabe muy an nahwu ginnaaw bi passé bi jataay bi weesu gisoon nañu ci ndimbalal suñu boroom gisoon nañu almuzakkar ak almuannas mooy le masculin et le féminin am na foofu amoon na benn exercice boo xam ne kon war nañ koo corriger tey muy kuuru al mudhakkar muy le masculin et le féminin biñ gisee lool tamit gisoon nañu ci qawaidul imla yi qawaidul gisoon nañ at taaul maftuha ak at taaul marbuta mooy taa bi nga xamante ne dafa tëju yooyu woo gisoon nañ ko ak taa noob bi dafa ubbeeku al maftuux amin fataxa ci fataxa la jóge ubbi na ubbeeku na euh, taa boobu gisoon nañ ko ci côté imla bi moom lañ gisoon règle de la dictée ak taa bi nga xam ne dafa tëju ñu koy wax ak at taaul marbuta bi nga xamante ni tamit pare nañu ci loolu amoon na benn exercice bu nekkoon ci suuf boo xamante ne nii insha allahu taala tamit dinañu ko corriger bu soobee yàlla kon nag tey ñu war a gis loo xam ne laytaa laytaay la laytaay mooy loo xam ne dama koy dañu dañu koy tegandi ngir nga mën a dugg ci benn mbir comme ñu ne mbir mi dafa am cours sàngam ñu ne nag day am laytaay pour cours boobu nga xam ne dañuy ñëw premier jour bi wax ci li jëm ci cours bi en tout cas xaw ko det ki paa di détaillé mais wax yi nga xam ne mooy objectif yi gi ñu soxla ñu ne daay lay taayal cours coursam bi mu war a def tey nag muy kon at dars at mooy neuvième cours ci ni téere bi ni ñu bindee cours yi ñu nag ëppale nañ neuf jataay tey nag neuvième cours bi ta mu nekk bu ma juumul ci suñu ni ñu toftalee treizième suñu jataay mooy tamhiidun lil mu'rabi wal mabniyi ñu waxaat ko tamhiidun lil mu'rabi wal yi walla nga ne tamhiidun lil mu'rabi wal mabniyi léegi mu def benn astérix foofu mu ne cette leçon sera complétée ci suuf note de bas de page mu ne cette leçon sera complétée en cours d'année leçon 23 kon mooy li ñu wax sànq laytaay la mooy loo xam ne du dugg ci détails yi dalay mosal voilà dalay mosal rek ngir nga mos li waaj li waaj a ñëw mooy li ñu naan lii moom lancement bi la film bi ñëwagul lii lancement la pour wan la lancement ci lan mu ne la al morab lil morabi wal mabni kon lii mu ne kon leçon 23 bu ñu fa tollee en cours d'année ci biir at mi fekk ñu nekk ci téere bi incha allah dinañu gis li nga xam ne foofu nag lay dugg nag ci détails yi mais yii dañuy mosal rek ngir ñu jàppandi daal ci loo xamante ni xam ne lii dinañu ko gis ci kanam bu dee tamit ñu ko bu baax ñu xam ne moom du du l'essentiel mooy nga jàpp affaire bi lépp tey mais dala bëgg wan rek ne lii moom astuce dox la benn lii mu ngi ñëw ci kanam incha allah mu ne la nii moo tax fii joxewul te ci cour 23 bi joxe na définition mabni joxe na moo rab leeral na fa macha allah joxe na kii exemple yeeg moo tax comme que def nañ loolu ñun dañuy tënku rek ci li mu bind tey mooy du ñu nekk tamit dugg ci détails yi comme que dina am cours 23 ñu bañ a jiital. nu mu tuddati euh, charrette bi laata ñuy teg fas yi voilà wala nag yi bu dee ci wo ci ci ci nasaraan kon mu ne al-lafzu en rouge mu def ay tiret ci kaw ñaari flèche benn flèche ci kaw benn flèche ci suuf mu def al mooy kàddu mu ne moom day composé wu ci ñaar mabniyun ak mu'arrab mooy kàddu boo déggee ci arab te loolu gisoon nañ ko ci cours yu njëkk yaa njëkk mooy ya ñu njëkkoon gis ya ñu njëkkoon a gis gisoon nañu al-lafzu al-lafzu moom mooy kàddu comme rek bu ma waxee benn mbir bu ma nee moo tax bi ñu gisee alkalimatu ñu ne lafzun lahu maana kàddu la goo xamante ni dafa am maanaa mooy dafa am sens loolu mooy comme ma ne woon comme joxe woon nañ exemple farasun comme fas am na sens kàddu la gu ma yëkkati wax gu ma génne sama làmmiñ te am na sens looy mooy kàddu mu ne kon allaf du kàddu ci arab mais dina nekk farasun sujet la mais dina nekk loo xamante ne nii verbe la comme comme yaj yajlisu mooy mu ngi toog wala toog na yajlisu mu ngi toog wala dina nekk tamit loo xam ne xarf la comme bu ma nee alaa mooy ci kaw yooyu yëpp ay lafz la mooy kon lafz dina nekk ismu mooy sujet tur mais dina nekk euh, nu mu tuddati euh, fa'il non non non fi'l muy verbe comme yadxulu jalasa loolu lépp ay parole la yoo xam ne kàddu la yoo xam ne maa koy wax te am na sens wala ma ne min mooy bàyyeekoo bu dee ci bàyyeekoo min dakaar ila New York bàyyi de Dakar à New York par exemple min boobu ak ilaa bi ñoom ñëpp ay kàddu lañ mu ne nag kon kàddu ci arab day composé wu ci ñaari mbir mooy yul ak mu'arrab mu ne waxoon naa la fii joxewul définition bi def na ko détaillé na ci kanam cours 23 comme ni mu ko junjee fii kon jarul ñuy dugg ci lool dañuy wax rek lim bind mu ne kon al-lafzu mu def premier kii bi flèche bi màbb ni mabniyun beneen partie bi nga xam ne nee nañ la kon kàddu day composé wu ci deux ñaari mbir mooy mab mabni mabni mu ne exemple nahnu ak kataba nahnu mooy nuu mooy ñun kataba mooy bind na écrire loolu mooy exemple yi euh, mabni euh, dama ne woon duma ko def sax mais pour tamit tuuti rek mais duma ci dugg bu baax mooy mabni li muy tekki mooy day nekk kàddu goo xamante ne nii fin bi du changer moom du changer comme xam nga bu ma nee ana alif boo kii fatxa boobu di xëcc di di di ñu maas naa bi du ma a changer moom manuma wax anu an yi déedéet loolu manuma ko ana rek laay wax loolu lañu naan mabni mooy ne kàddu goo xamante ne nii du changer mooy fin bi maasu fin bi du changer comme bu ma neen moo tax mu joxe nax nu nax nu manuma wax nax nu naxën naxën loolu wax mais manuma wax nax ni loolu manuma ko wax manuma wax nax nan manuma wax nax nun déedéet nax nu rek laa mën a wax waaw moo tax loolu mooy ci gàttay mooy li ñuy mooy définition wu mab nii mooy loo xamante ni fin bi kàddu goo xam ne fin bi du changer ak nu man di deme mu ne ak kataba ndax kata kataba mooy comme bu ma ne euh, infinitif comme liñ leen ci waxoon rek jarul ñu koy répété waat mais kataba kata ba ba boobu nekk ci fin bi mooy manuma koo changer lu dul damaa nekk di ko conjuguer mais bu ma ko conjuguer wul nii rek laa ko mën a bind manumaa ñëw naan katabu kata bi déedéet manumaa wax katabu wala kata bi déedéet kataba rek laa mën a wax manuma wax katab katab tamit manuma koo wax mooy ne kon moom fin bi du changer loolu mooy mabni ñaari exemple yooyu la joxe nahnu ak kataba wax nañu ana anta tamit taboobu fatxa boobu ñu maas ci tabi doo ne an doo ko mën a changer bu dee tuy la anta yow ku góor manu ma ne antu ndax mu ma nee antu loolu loolu loolu dangay gis ne loolu baaxul ndax manu ma ne tuy ba pare naan antu déedéet anta mooy du changer manu wax anti déedéet anti kon ku jigéen lay doon mais bu ma bëggee yooyu mooy duñu ñu changer huma tamit ak hum sukkoon boobu nekk ci fin hum loolu yi du changer loolu mooy ci gàttal mabni mu ne beneen partie bi nga xam ne moom la al lafz wax nañ na sànq ci début bi ne lafz day ko day diviser wu ci mabni muy loo xamante ne nii fin bi masque fin bi du changer mukk ak nu man di deme ak mu'rab mu'rab mooy dif mooy contraire lu ñu wax sànq ci mabni moom mooy ne fin bi day mooy ne terminaison wu masque lettre bi nekk ci fin bi moom day changer selon li mu doon mooy ne man nga koo gis fii ñu maas ko du nga gis ko fee ñu maas ko da nga gis ko fee ñu maas ko di walla nga gis ñu maas ko dun wala ñu maas ko dan wala ñu maas ko din kon loolu mooy moorab moorab mooy loo xamante ne nii fin bi fin wu mu bi leetre bi mujj ci moom maska ba day changer mu ne kon moorab ginnaaw bi gisee mag nii mu ne moorab mu def troit flèches yoo xamante ne nii mu ne moorab day nekk marfuu mooy loo xam ne damma lañ ko maas mais moorab tamit day nekk man suub mooy loo xamante ne nii dañ koo nosab mooy dañ koo maas ci kaw comme fatha fatha lu ñu maas fatha mais moo mu'rab day nekk ruur mooy loo xamante ni dañ ko jar moom lañ naan alxafdu tamit loo xam ne ci suuf lañu ko maas lu ñu maas ci suuf mooy majruur kon nga gis ne mu'rab mooy kon premier bi rek lim la wax nii gis nga ne daay changer loo xam ne mën nañ ko maas du bu doon lettre daal du mën nañ ko maas da mën nañ ko maas di loolu gis nañ ne kon mu ngi changer léegi mu ne la exemple boo xamante ne nii. damma lañ commencé la fin bi nekk mu ne daxala dugg na rachidun rachid rachid dugg na kon rachid a entré kon daxala mooy dugg na rachidun rachid da ngay gis dun boobu mooy day changer moom rab la nan ngay xamee ne day changer mooy boo jëloon verb bi nga bañ a def rachid mu nekk sujet ndax daga daxala mooy verbe bi dugg na rachidun rachid mooy sujet bi pour nga xam ne day changer mooy changer verbe bi nga jël rachid nga def ko koo xamante ni léegi du sujet mais complement d'objet direct la nga xool ci noonu ci la ñuy dugg kon ci deuxième bi mu ne kon moorab dina nekk marfu gis nañ boo xam ne damma lañ koy maase mooy daxala rachidun par exemple mais am na boo xamante ne ni moom dañu koy maas man mansuub comme li ñu waxoon mooy fatha lu ñu maas fatha ci kaw mu ne exemple ra'aytu ba léegi mu jël même personne bi muy Rachid ra'aytu Rachidan voilà lii moo lay wan nekkoon kon kon day changer ndax ci kaw sujet la woon te sujet ci arab li ëpp moom sax mooy règle bi mooy na damm lay damm lañ koy maas moo nekk moo taxoon mu nekk marfon ci kaw daxala rashidun bii nag mu nekk complément d'objet direct ñu ne mansuub mooy ra'aytu rashidan loolu nga xam ne kon rashid kon feewam day changer mu ne ci lañuy duggee ci beneen bi gis nañ dun gis nañ dan mu des kon din mu ne majruur mooy yoo xam dañ ko maas ci suuf mu ne exemple marartu bi rashidin lii waxoon nañ ne euh, waxuñ koon woon sax ci cours bi mais am na kuñ ci doon waxal mooy ne arabe dafa am verbe yoo xam ne day mel ni anglais nga xam ne day am verbe yoo xam ne day am on après verbe bi ñu ne on wala in wala yooyu dafa am tamit ci arabe yoo xam ne noonu la mel moo tax bu mu bëggee wax romb naa nit benn waaye dama naan marartu bi rajulin mooy marartu mooy verbe bi mais bi rajulin romb naa ci benn waay romb naa benn waay romb naa benn waay danga naan marartu moo tax mu def exemple marartu bi rashidin naka verbe buy mel noon comme yi ma wax ne daa niroog anglais ci ngay am dalla ala bu mee nee dalla dalla mooy tegtal na ala ci mooy tegtal na ma mooy dalla doo ñëw rek ne euh, dalla dalla muusa la déedéet loolu doo ko wax ndax dal la il faut mamala danga naan dal la muusa dal la nii ala rajulin wala nga ne dal la nii muusa ala rajulin mooy muusa de tegtal na ma ci benn waay mooy dal la daal il faut mamala wala dallahu alayhi rajulun voilà loolu mooy comme dallaa la mais fii li ñu amal solo mooy exemple yu ñu joxe pour wan ne Rachid day day gisoon nañ dun gisoon nañ dan mu des din mu ne exemple majruur boo xam ne ci suuf lañ ko wax mu ne marartu bi rachidin marartu romb naa bi rachidin rachid lii xam nga bu dee français dañ naan la complément d'objet direct la ndax kan nga romb mu ne la rachid mais arabe complément d'objet direct la mais boo xam ne day am jar mooy fin la jar dafay dugg bu duggee euh, moom par exemple bi rashidin loolu noonu dafa nekk place maf'ulun bihi loolu dinañ ko gis jarul ñuy andis maf'ulun bihi mooy complément d'objet direct place am la nekk mais buñ koy analyser dañu naan bi xarfu jar rashid ñu ne ismun majrurun bi bi ñu ne ism tur la boo xam ne dañ ko maas ca suuf li tax ñu maas ko ca suuf de bii moo tax mais fii mahalli fii ma mahalli lan maf'ulun bii dafa nekk ci place maf'ulun bihi mais loolu jarul ñu ciy dugg di compliquer l'essentiel nañ jàpp lii mooy kon kàddu day teg day diviser wu ci deux bu njëkk bi mooy mab nii mooy loo xam ne fin yi du changer fin wu maska fin bi du changer comme nahnu ak kataba ak moorab loo xam ne fin bi day changer comme daxala dugg na rashidun boobu ma ne dul ra'aytu boo xam ne boobu dun la beneen bi ma ne ra'aytu dam lañ commence dun bii ma ne ra'aytu rashidan fatha buñ tanwin beneen bi ma ne marartu romb naa bi rashidin boobu muy jar nga xamante ni yooyu kon mooy li nga xam ne mooy moom la laytaayal ngir al mu'rab mab mabni te incha allah dinañ ko gis comme ni mu ko waxee ci cours leçon 23 kon beneen bi ci tegu kon pare nañ ci cours boobu mu des ba léegi dars neuf dars neuf mu moom lay continuer mais dugg ci leneen muy annakiratu wal maarifatu lii bunt bu bees la mais ci biir leçon neuf la bokk ndax moom ni ñu ko defee dafa def cours bu nekk lii nga waroon a def mooy bu doon classe la walla yooyu dama naan bu ma ñëwee tey cours neuf danoo am jataay cours tey mooy ne dinañu def lim def darsi yépp mooy ne ñu kon dinañu def tamhid lil morabi wal mabni ba pare def an nakiratu wal mar yi fa après bu ñu paree ñu def kitaa xawaayidul imla après ñu def exercice ngir ñu pare cours neuf mais ñun doxalewuñ noonu ndax heure bi dañoo njatt dañuy njatt lu bari ndax bëgguñu mu gudd tamit di compliquer mbir mi dem par ndànk-ndànk mu leer moo gën ngay parax-paraxi après mbir mi kenn du xam li ngay wax wala du leer wala kenn du ci mën a ñu loolu tamit mooy ne bariwut solo bu dee sax solo ngi ci kon moo tax ñuy demee ndànk-ndànk bu matee ay une heure wala léeg-léeg nga gis quarante cinq minutes lay yem ndax bañ tamit mbir mi euh, nekk loo xamante ne nii comme que ay mbir la yoo xam ne tamit dafa laaj jàpp ay yaakaar naa ne xam naa ko déglu benn cours rek jàpp ne yaakaar nga ne xam nga ko loolu du la ci génne ndax boo toogee quelques jours da ngay fàtte li nga xamoon mooy ne il faut ngay réviser léeg-léeg nga ne ah waa kay xaaral ma xool. cours ba ma jàngoon ci al alkalimatu moom nan la demee ci ma ubbi téere bi wala boog ma déglu fichier bi pour xool ndax man maa ngi teewlu li ma doon kii bu ko defee ngay fexe tamit sa biir àddina ni ngay dunde sa quotidien ngay appliquer yooyu boo gisee dara boo xam comme que jàng alxuraan waxoon nañ la ne yii aala la mooy langue arabe moyen la moom ilmu ci ilmul aala la bokk mooy ilmul aalaat ñoom dañu nekk yoo xam ne ay xam-xam la yoo xam ne ñoom ci seen bopp rek rek duñu objectif bi ay moyens lañ pour atteindre beneen mbir muy bu dee jullit ndax arab am na ñu koy jàng ñoo xam ne duñ jullit da ngay gis ay chrétiens yoo xam ne ay arab lañu comme boo demee Égypte ñoo xam ne dañuy làkk arab ay copte walla ñoo xam ne euh, ñoom langue bi dañ koy jàng noonu mais moo tax ñun nag suñu objectif mooy ñu xam li nekk suñu téere boroom bu ñu koy jàng ñu mën a xam ni muy demee xam mbir yi bañ di juum mais tamit bu ñu jógee ci lool dem ci xadiis xadiis nag kenn du ko wax lu dul nag nga xam nag téere boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim loolu mooy objectif bi mais du ne rek neex ci nekk nii di jaay mën a làkk arab rek loo noonu rek mu jeex waa loolu moom moom moom moom moom yaakaar naa ne euh, am na daal li ko gën bari na mooy daal li ko gën mooy nga nga jàpp ne lii moyen la nga fexe tamit moyen bi tamit nga maîtriser ko waxuñu loon moyen la mooy ne dama koy xam xamuk falaa falaa déedéet il faut nga xam ko xam gu leer ngir ndax boo demee ci téere hadith yi en général li ci ëpp téere yu ci bari kenn du ko maas presque loolu mooy régle bi yow nag bu dee yii ngay xeet nii jàppoo ko dès le début seegi léegi say lacune day feeñ ca kanam il suffit ñu jox la benn téere boo xam ne maa suñu kii bi ne la liiral ma xadis tel booy liir rek di damm yax mooy ne dangay jël fa'il bi nga def ko maf'ul nga jël loo xam ne fi'lu jar li isma loo xam ne majruur la loo xam ne ci kasra lañ ko waroon nga maas ko ci kaw wala loo xamante ne nii maf'ulun mutlaq la yow nga yow nga maase ko ci suuf xam nga yu mel noonu da ngay waa ji day xam ne ki lay déglu wala ñi xam loolu dañuy xam ne kii moom moom moom lax na gi bari na ci moom mooy moom moom moom vraiment li muy def ay faute dafa bari te loolu bokkul ci li nga xamante ne nii loolu ke bokkul ci rawatina bu dee alxuraan moom loolu moom loolu moom day xaraam nga ñëw manoo ba pare jàpp affaire yi mu mu nga nga mën a defar sa langue tay ko di juum di ci wax loo xam ne dañ naan qaala allahu wa wa qaala rabbuka nga naan wa rabbaka xam nga loolu moom bu dee yaa ko tay te mënoon ko kii yow dangay ngay am bàkkaar ndax yaa ko tay voilà ndax yaa ngi falsifier affaire yi te yow manoon nga ko lijjanti moo tax yii yu jaraam yu jara jàpp la euh, ndax début bi noonu la boo xeebee say début rek sa finalité du baax kon an wal maarifatu mooy an nakiratu wal maarifa an nakira mooy le euh, l'indéfini moom la français naan l'indéfini wal maarifa mooy le défini muñ ne nakiratun mooy indéfini maarifatun mooy le défini léegi mu ne an nakiratu mooy l'indéfini mu ne ismun définition bi ismun yadullu ala shay'in ghayri mu'ayyanin an-nakiratu ismun yadullu ala shay'in ghayri mu'ayyanin wala nga liire ko nii an-nakira mu ne an nakira kon leen défini mooy ismun tur lay doon boo xam ne yadullu ala mooy li ñu waxoon sànq ne comme ci anglais nga xam ne dangay am ay on ay in dalla ala moom lañ joxewoon woon sànq ne la nii ar-rajulu Muusa comme yu mel noonu bii dalla ala shay'in ismun tur la boo xam ne yadullu ala day tegtale ala shay'in ci mbir moo xamante ne nii ghayri mu'ayyanin kenn xamu ko xam nga loolu mooy l'indéfini lu indéfini mooy loo xam ne mënuma koo définir kenn xamu ko loolu la mooy tur boo xamante ne nii day tegtale ci mbir moo xam ne kenn xamu mooy loo xam ne mënuma cee duut baaraam lii la wala kii la par exemple mu ne exemple rajulun bu ma nee rajulun loolu mooy. benn góor xam nga benn góor ñëw taxaw ci mbedd mu ne benn góor la ay seet loolu dimbaliwula la tuuwaay loolu moom du la dimbali walla nga ne kitaabul ñëw ci sa benn ñëw ci benn bibliothèque ne man daal damay damaa bëgg emprunter kitaabul benn téere bibliothécaire bi ne la ba ne ba ne la quel livre monsieur yow nga naan kitaabun un livre rek mais loolu du la dimbali ndax boo demee ci bibliothèque gi côté géographie ngee rayon géographie côté euh, philosophie côté science côté math loolu lépp yow math ak science waaw ñooñu ak leneen ak leneen littérature yow nga dugg ci bibliothèque bi taxaw ci accueil bi ne waa ji man benn téere laa soxla mu ne la ban téere ci ban domaine nga naan ah xaw ma nag benn téere rek loolu mooy indéfini mooy mbir mi wala mu ne jabalun benn montagne nga dem fële ca Makka nga xam ne montagne yi dañoo bari nga ne leen man daal jabalun laay seet dama faa bëgg a dem ñu ne la jabal ban jabal nga ne man daal jabalun rek loolu du la dimbali kon loolu mooy an nakira nga xam ne du leer par exemple nga ne xam nga bu ma ñëwee ne Euh, lii nii lii nii xam nga lii ci xadis moom lañ daan naan mubham mooy waajoo xam ne kenn tuddul turam dañoo ñëw rek ne rajul benn waay benn góor li nee ma kooku mooy kenn xamul kan la mooy ko loolu loolu mooy ci domaine boobu mais fii nakira lañ koy wax rek mooy koo xamante ni même mu ngi mel nag ma dugg fii ne xaasubun laa soxla mooy ab benn ordinateur xamuñu ban la wala ma ne imraatun benn jigéen woowal leen ma benn woo dugg ne ab jigéen laay set ñu ne la ban jigéen jigéen ñi dañ fay bari nga ne man daal ab jigéen benn ab jigéen rek ñu ne la ñuy ñëpp ay jigéen lañ nga ne mais nag man jigéen rek laa wax mooy loolu nakira la xamuñu ñooñu kan nga ciy wax léegi mu ne beneen bi loolu mooy kon am nakira mooy leen défini al ma'rifatu mooy deuxième bi mooy le défini mu ne ismun yadullu ala shay'in mu'ayyanin bala ñu agsi fii rajulun moom la ci bu dee ci français indéfini dañ naan un bu dee masculin la bu dee féminin ñu ne une une maison bu mën taxawee rek ne une maison wala un fl un un un salon loolu indéfini lañ koy wax bu dee pluriel ma ne dee bu dee nag ci arab dama naan kutubun bu dee ay téere bu dee euh, singulier bi ma ne kitaabun bu dee rajulun ma ne rijaalun bu dee jabalul ma ne jibaalun kon ñu ñëw ci deuxin bi mu ne almaarifatu mooy la défini mu ne ismun tur lay doon boo xam ne yadullu ala day tegtale ci shay'in benn mbir boo xam ne muayyanin cette fois-ci nag lu ñu xam la voilà yow xam nañ kan la ngay wax mu ne anwaa'ul maarifati léegi nag ñu ngi ci maarifa ba léegi dalay wan yan façon ñooy les définir la ñam mu ne anwaa'ul maarifa kaay yi nag type de maarifa yi mooy de de ci arab yii la mu ne ñett fa ñetti kii la def ad-damiru bi ci njëkk mooy damir gisoon nañ ko prono personnel bi ñuy gis damair yi comme ana xam nga bu ma nee ana ana xam nañ ma bu ma taxawee nii walla benn waaye di laaj ci biir mbooloo mi man qaala hada wala man alladhi qaala hada ñaar it man wala man alladhi qaala hada kan moo wax lii ma ne ana xam nga bu ma nee ana ñépp xool ma xam nañ ne man la loolu loolu loolu c'est défini mooy xam nañ ne waa ji la du keneen kon lool mooy damir prono personnel yi lool ci xeetu maarifa yi lañ boobu ñett yi ñett yi bu njëkk bi mooy damir comme ana bi ma wax wala huwa bu ma nee huwa mu ma nee manis saariqu manis saariqu kan mooy sàcc bi Jean ma ne naam huwa huwa zaak bu ma nee ana kan mooy sàcc bi Jean nga ne ma waaw waaw moom la mooy boo nee huwa xam nga huwa xam nañ kan la du hiya du keneen xam nañ ne góor la koo xamante ne nii ci li exemple ma joxe mooy genre huwa ak hunna mooy jigéen ñi L avec S ak tu tu bi nga xam ne ci damir yi nga xam ne muttasil lañuy bokk comme niñ ko gisa woon tu tew ti ak yooyu mu ne beneen façon yi nga xam ne mooy ci type maarifa fay muy défini ci arab al-alamu al-alam mooy loo xam ne tur la boo xamante ne nii day ràññeeku ci nit walla ci loo xam ne lu ñu xam la wala ak nekk nekk goo xam ne lu xam la comme yàlla comme mu ne allahu xam nga boo ne allahu subhaanahu wa loolu xam nañ ne yàlla la ñuy wax waxuñ keneen mooy nekk nekk goog nga xamante ne nii manuñu ne mu nga fee ñu ne mu nga faa mooy nekk-nekk googu nga xam ne xa wóor nañu ne moo ñu bind ñun ñépp kooku mooy xam nga bu ma nee allahu man xalaqa samaawaati wal ard buñ nee allah comme ni muy ñëwee ci alxuraan yu bari allahu kenn du taxaw naan man maay allah allah xam nañu ko loolu mooy alam wala ma ne huudun mu ne exemple huudun huud yonent Yàlla huud tur la tur la buñ xam moo xam nit moo koy nute koy tudd loolu nit ku góor ñu ne keede haa huwa huut kéede mooy huut wala ñu ne manis mu ka ma mas mu ka bokk mas mu lan mooy sa tur nga ne ismi huut man maa ñu tudd huut huut danga lam la mooy tur boo xam ne prénom preno lay nekk moom lañu naan non pronom Euh, non pré non pré non pronom ma naan prénom ndax prénom mooy comme buñ nee waa ji noo tudd mu ne man de Moussa kooku no la kon no moom mooy lii moom la ñu naan ndax pronom mooy comme yi ñu waxoon sànq pronom personnel yi ay huwa hiya mais no loolu mooy alam comme bu ma nee Jean-Luc Jean-Luc loolu tur la mooy prénom la wala ma ne Ibrahim Ibrahim prénom la mooy tur la boo xam ne dañu koy xam loolu lañ naan alam nga xam ne day waa ji mu ne exemple Makkatu Makka tur la boo xam ne xam nañ ne dëkk bu tudd Makka la Lyon xam nañ ne Lyon lañ wax Paris xam nañ ne Paris lañu wax muy neex muy Munich loolu xam nañ ne Munich lañ wax loolu yooyu walla Nimsa Autriche yooyu dañuy xam ne fii nii voilà Nimsa mooy turu dëkk la muy Autriche Danemark noonu Abu Dhabi Abu Dhabi Al Qahira Leclerc mooy ne lool ay tour la yoo xam ne lay mandargaal loolu xam nañ ne lii lool moom lañ daan alam mu ne beneen partie bi ginnaaw bi ñu gisee ad damir gis al alam ci xeetu défini yi mu des al mu'arrafu bi al mooy troisième bi mooy bokk na ci ni ñuy xame ne kat lii maarifa la am na yeneen mais yii la ëndeegul mooy de ad damir la indi muy pronom personnel yi al alam yi nga xam ne ay prénom lañu nga xam ne day màndargaal li muy liñ koy li ñu koy tudde bu ma nee hada muhammad muhammadul prénom la lu leer la alam la ismu alam lañ koy alam al mu'arrafu bi al mooy dernier bi façon yi nga xam ne façon biñ ngi gisee damir al alam ad damir al alam al mu'arrafu bi al mooy troisième bi mooy bi nga xam ne al lañu ko définir mu ne exemple alkitaabu loolu dañuy xam ne kon c'est défini jàppal moo arabe boo gis mu am al ci kanam xamal ne lëla kitaabun mooy un livre alkitaabu mooy le livre mooy ne léegi bu ma bëggee jël benn verbe jël benn euh, mot bokk benn mot benn nom jële ko ci indéfini def ko défini allaay dugal comme bu ma amoon kitaabun euh, baa bi lan laa ko commencé bun bu ma bëggee def loolu indefini la mooy un livre bu ma bëggee def jële ko ci ni mu nekk indéfini nekk defini nan laay def damay jël al ma def ko ci kanam mooy ci kanamu kaaf bi ki ki boobu damay def al ci kanam al ki mais bu ma paree du ma foofu ndax bu ma paree noonu bàyyi noonu kon damaa alkitaabul te lool erreur fondamentale monumentale la lool kenn du ko wax danga naan al boo ma nee bu ma dugalee al rek fa ma defoon tanwin muy ba ba ma maasoon ñaari maas bul nga xam ne ñaari damma la damay dindi benn bi bu al duggee rek damay dindi benn bi nekk ca fin ba fële bu doon deux la benn laa fay def bu doon benn nag benn laa fay bàyyi mais. mooy ne bu duggee bu al duggee rek mënatumaa am tanwin ci ginnaaw mooy loo xam ne day doubler fin wu maska lettre ba mujj déedéet damay dindi benn bi moo tax mu ne kon al mu'arrafu bi al mooy yi nga xam ne dañ koo défini par al al lañ lañ utiliser pour mu nekk défini comme al kitaabu boo jëlee ba ñuy gis nakira lañ jëloon comme rajulun boo bëggee def ko kii da nga naan rajulu loolu nag gisoon nañ al xurufu shamsiya wal quru wal xuruf alqamariya du ñu ci ñëwaat lettre solaire yeeg lettre lunaire yi moo tax waxuma al rajulu mais dama naan rajulu xam nga rajulun bu ma dugalee alif beeg laab du ma wax al rajulu waxati lun damay dindi benn masque bi mu ngi ar rajulu jabalun moom ko bëggee def indéfini damay dugal non défini damay def al jabalu mooy le montagne wala laa wala lë ak laa lay doon mooy ne bu ci français day nekk lë ak laa comme li ñu waxoon nakira day nekk un wala une bu dee français nakira mooy maarifa damay am lë walla laa pour jigéen ñi wala lee voilà kon loolu moo jublu mooy li nga xam ne moo moo concerné woon an nakiratu wal maarifa kon ngir récapituler nga xam ne dañuy def benn résumé bu ndaw liñu gis ci an nakiratu wal maarifa muy leen l'indéfini ak le défini dañu naan kon an nakira mooy l'indéfini mooy tur la boo xam ne day tegtale ci loo xamante ne nii c'est pas affaire bi kiiwul lu mu tuddati xamuñu ko mooy xamuñu mbir mi rajulun benn góor kitaabun benn kii benn téere almaarifa nag mooy loo xam ne mu ma nee un livre un maçon un menuisier et cetera loolu mooy xamuñu kan la mais fa mooy damay xam nag léegi kan la ndax dama ciy dugal soit mu ne na nag loolu mooy tur boo xam ne day indiquer loo xam ne lu ñu xam lañu ku ñu xam la mu ne nag ci ñetti façon nga koy amee mooy ad damiru nga xam ne damir comme huwa ana antuma antum antunna nahnu nahnu hiya huma yooyu bi ci tegu mooy al alam comme mu ma ne Muhammad Ismaïl Moussa George Napoléon ñooñu ñépp ay alam la turu alam la al mu'arraf bi al mooy boo xam ne dama ko indéfinir par al al madrasatu al qiraatu al baytu ad daaru al qalamu kon loolu ci gàttal mooy li aju woon ci an nakira wal maarifa léegi nag mu des benn partie qawaidul imla yi ñu ñëw kon ci les règles de la dictée les de la dictée kitaabatu alifil af'al yi la ñuy gis tey insha allah boo gisee ba cours bale passé règle dictée bi ñu gisoon mooy taaul at taaul maftuha wa taaul marbuta taabu tëjoog taabu beeku taabu beekoog taabu tëju tey nag ñu dikkaat ci alif yi waaw alif yi euh, yu am solo la moo tax ni ma ko defee macha allah am na solo yal na ko yàlla fay mook boroom këram mooy ne da ngay gis ne da koy dagg par ndànk di indi par ndànk-ndànk mooy noon la booy saxal benn xale wala benn kii lu mu kii loo xam ne dangay bañ tem tem boo bokk boo ko solee benn yoon mu escanté ko dangay def par ndànk-ndànk par kudd yu ndaw par kudd yu ndaw mais boo jëlee ab cumuwaar rek nar koo dugal ci ci ci ci putu booy bi ah yow yow yow danga koy yóbbu fële ci ci ci l'hôpital bi mais boo jëlee par kudd yu ndaw par kudd yu ndaw voilà moo tax alif bi ngay gis ne par ndànk-ndànk lay demee tadrijiyan tadrijiyan par étape kon tey ñu war a gis kitaabatu alifil afaali mu ne kitaabatu alifil afaali bind bind naka la bindee mooy li ñuy binde alif bi nga xam ne ci fi'li yi lay nekk ci verbe yi ndax xam nga alif day nekk ci tur mais day nekk ci ci ci kii tamit ci verbe tey nag mu ne la naka la ñuy bindee alif yi nga xam ne ci verbe yi lay nekk mooy alif lañ koy binde ñaari façon soit muy alif mooy rëdd bi bi nekk comme alifun nga xam ne dañuy def benn rëdd jël hamza bi teg ci kaw dindil hamza bi li ci des noonu rëdd boobu noonu rëdd benn rëdd loolu mooy alif noonu lañ ko soit noonu lañ koy binde walla yaa gisoon nañu de paase bi ñuy mujjee gis ci ci hamza yi yaa boo xam ne kenn du ko def tomb kenn du ci def ñaari tomb loolu alif la tamit day xëcc ñaar yooyu ñaari façon yooyu lañ koy binde mooy alif yi nga xam ne ci verbe yi lay nekk léegi mu ne tuktabul alifu tuktabul alifu maqsuratan yaa ida kaana aslul alifi yaa an yurafu asluhu bitasrifi nuqtatayn bakaa yabkii baqiya yabqaa mu ne tuktabu dinañu bind al alifu alif bi mooy alif bi ñu la wax sànq ci verbe yi maqsuuratan nga xam ne day nekk li ñuy wax alif maqsuura mooy yoo xam ne soit mooy bi nga xam ne yaa lañ koy binde loolu la ñuy wax alif maqsuura mooy boo xam ne yaa lañ koy binde alif du alif comme bi nekk ci alifun nga xam ne hamza bi day nekk ci kaw boo dindee hamza bi rëdd boobu mu ne du boobu aliful maqsuura mooy boo xam ne yaa la comme bu ma nee Moustapha ni may binde Moustapha nga xam ne yaa bi fee bi faa bi. du alif laa fay def yaa laa fay def yaa bu amul ñaari tomb ci suuf loolu lañ naan aliful maqsuura mu ne kañ lañuy bind lool mu ne ida kaana bu dee dafa nekk aslul alifi cosaanu alif bi yaa an bu dee cosaanu alif bi yaa la mu ne boobu bu boobaa la ñuy bind yaa boo xam alif boo xam ne yaa lañ koy bind ne yaa bi du am ñaari tomb ci suuf nga ne ko eh, eh, eh, taxawal taxawal yow li nga wax dafa compliqué ah. léegi man nan laa xamee ne man cosaan bi moom moom yàlla ah man may débutant xanaa yëgoon na débutant la da ñëw rekk wax wax ji nii doo ko leeral mais yërëm ma yawit mu ne la waa baax na mu ne na déglul ma leeral la yarhamukallah yal na la yàlla yërëm te yërëm ñu ah, rafu mu ne la yoorafu dinañu xam li ma la wax loolu ne la cosaan bi bu dee dinañu bind alif bi def ko maxsuura nga mooy yaabu amul tomb lañuy def au lieu de alif mu ne dinañ ko bind noon bu dee cosaan bi dafa nekk cosaanu alif bi yaa mu ne la nga ne ko nan laa koy xamee mu ne dinañu ko xame ci conjugaison boo jëlee di conjuguer affaire bi boobaa ngay xam est-ce nii alif bi ma bi nekk nii Moustapha par exemple bu doon noo wala ma ne daa qada rama yépp ay verbe la ala hein baka yépp nan laay xamee ne mais waa alif yooyu xëcc noonu nan laa xam ne lii dama ko alif laa fa war a def walla yaa bu amul ñaari tomb ci suuf mu ne la yaa ngi koy xamee ci conjugaison bi mu ne la exemple nga ne ko jox ma exemple ma xool li ngay wax au soit plus clair mu ne la baka exemple baka baka boo bëggee xam alif bi nan nga koy binde alif wala xool nañ ne ñaari façon rek am soit ko alif wala nga bind yaa boo xam ne amul ñaari tomb ci suuf mu ne la ñaar yooyu moo mën a nekk kon nag pour bu ma bindee bakkaar kon mu ngi mel ni imaginer ne yow fii mu ne dama ne la bindal bakkaar yaa ngi ci kuur bi ñu lay wax naka nga koy xamee nga bind baa bi maas ko ak kaaf bi maas ko muy bakka nga taxaw di xaar bul defagul alif bul defagul yaa bu amul ñaari tomb ndax xamagoo mu ne la ci conjugaison ngay xame est-ce que yaa bi yaa bu amul ñaari tomb ci suuf laa fay def nga xam ne place alif lay taxaw wala ma def alif mu ne la waaw bindal bind nga bakaa nga ne bind naa baa ak kaa alif bi moom laa yow li nga wax laa xaar nga leeral ma ngir ma xam nan laa koy binde mu ne la baax na mu ne bu boobaa nooy def damay yóbbu weer bu boobu dama koy yóbbu ci mudaari mudaari waxoon nañ mooy présent te mooy futur tamit mooy présent continue léegi dama naan mudaari mooy présent mooy li ma wax pour futur mooy ni ñu conjugué benn la mais mudaari mooy présent continu kon mu ne la dañ koy yóbbu pour nga xam xam nga li ma la jox baka ci équivalent français mooy infinitif mooy jooy na léegi boo bëggee xam est-ce que alif bi yaa bu amul ñaari tomb wala alif laa fay bind lan mu ne la dañ koy yóbbu mudaari nga xool baka kii mu ne la ah kon bu ma nee yab kii waxuma yab kaa waxuma yab kaa xam nga yab kii ta jàppal règle bi lu mu la waxoon dane la dinañ bind alif def koy alif maqsuura nga xam ne yàlla bu amul ñaari tomb bu dee cosaanu alif bi dafa nekk yaa nan laa xamee ne cosaan bi yàlla mu ne la da nga koy yóbbu mudaare boo ko defee mudaare mu jox la kii kii xam nga bi mooy xëcc kon nga xam ne kon kon léegi yaa laa fay bind yaa bu amul ñaari toog loolu la bëgg a wax mooy duma fa def alif nan laa ko xamee ndax bi ma nee yàpp kii waxuma yàpp kaa yàpp kii laa wax jooy na yàpp kii mu bukaa an ak jooy noonu la ñuy bakaa yàpp kii bukaa an kon bi ma nee yàpp kii nga xam ne yaa bi mooy xëcc ki ki kii bi ki laa xam ne kon ah kon mbir mi kon cosaanam yàlla te waxoon nañ bu dee cosaan bi yàlla kon yaa bu amul ñaari tomb laay binde bakaa bi kon ma def fa yaa boo xam ne amul ñaari tomb mooy alif maqsuura mooy ne duma ma commencé du ko liire bu ma koy liir day mel ni alif a fa nekkoon bakaa mu ne la kaay ma jox la beneen exemple bu ñu ma ne woon bindal yabqaa mooy bu mu ci doon rek da ngay fexe dellu ci bi ciy des xam nga yabqaa buñ ma doon bindal léegi nan laa def damay dellu baqiya ya yabqaa mooy des na mooy mu ngi des loolu présent continue continu ya mooy desoon na des na mooy daa fekk bu paase kon bu ma delloo dem ci ya mooy bu dee ci mudaari' la ma bëgg koo xam damay dellu ci lan ci maadi bu dee verbe bi maadi la comme baka ma bëgg xam ndax alif bi est-ce que alif laa fay def wala yaa boo xam ne du am ñaari tomb damay dem mudaari bu dee mudaari la lañ ma la la comme yabqa nga xam ne mudaari la ma bëgg xam est-ce que yabqa bi alif laay def mooy xëcc xaa bi wala yaa bu amul ñaari tomb mën a ñu ne la dellul demal demal demal demal ginnaaw demal maadi nga xool ma gis ma dem. baqi ya bu ma demee gis ne foofu yàlla kon ma xam ne kon yabqaa yaa boo xam ne amul ñaari tomb laa koy binde loolu mooy règle bi léegi nga ne ko waa léegi euh, à peu c'est un peu compliqué mais quand même peut-être naan bu ma dégluwaatee cours bi mais pour l'instant mais jàllal ci beneen bi quoi c'est euh, peut mieux faire mais mais jàllal ci beneen bi ñu xool mooy ne. danga ma ne woon ñaari façon lañuy ñuy binde alif buy xëcc fi'l yi muy verbe yi bu njëkk bi danga ma ne woon alif comme alifun alif boobu bu ma dindee hamza bi ci kaw nga xam ne benn rëdd la boobu noonu lañ koy binde wala muy alif boo xam ne mooy yi xëcc yi xëcc lu ñu maas fatha la ñuy wax ndax alif li ñuy xëcc mooy lu ñu maas fatha soit ñu bindee ko alif boobu walla mu nekk yaabu amul ñaari tomb léegi wax nga ma yaa bi c'est un peu euh, ci beneen bi bi nga xam ne alif lay doon mu ne la tuktabul alifu tawilatan ida kaana aslul alifi waawan yu'rafu asluhu bitasrifi nuqtatayni daa yad'u mu ne la tuktabu dinañu bind alif bi nga ma nan lañ koy binde bu dee alif la boo xam ne du alif maqsuura alif gis nañ ko boo déggee ci arab ñu ne alif maqsuura mooy alif boo xam ne du alif lañ fay mais yaa bu amul ñaari tomb loolu lañ naan alif maqsuura alif tawila bi mu wax nii mooy alif bi nga xam rek mooy comme bu ma jëloon benn kii lu vertical rëdd benn rëdd bu vertical taxaw noonu loolu moom lañu naan alif tawila mu ne tug tabu dinañu bind al alifu alif bi tawilatan muy loo xam ne day day taxaw comme nit ku taxaw kañ mu ne ci ci mooy ba léegi ñu ngi ci verbe yi yii ñuy wax yii yépp jàppal ci verbe yi lañ nekk nekkuñ ci noom loolu am solo la mu ne kon dinañ bind alif bi comme def ko benn rëdd noonu ida bu dee dafa nekk aslul alifi cosaani alif bi waawan mooy bu dee cosaan bi waaw la boobu ci laay xame kon ah tiens kon alif bi damay rëdd benn rëdd bu taxaw nga ne ko mais mais comme bële ah léegi man nan lay xame lool mu ne la yoorafu dinañu xam asluhu cosaan li ma la wax ne boo xamee bu nekkee waaw nga xam ne kon alif bu taxaw ngay bind nga ne ko nan laay xame lool mu ne la yoorafu dinañu xam asluhu cosaanam bi tasrifi ci conjugaison ba léegi nga ne ma léegi exemple mu ne la daa mooy ñaan na walla woote na yad'u bu ma ne lee bindal comme niñ defoon sànq bindal daa bindal acca bindal léegi bindal bindal bi waa bindal léegi voilà defal daal voilà def nga daal léegi defal ayin defal ayin léegi maasal daa bi ak raa bi fata daa taxawal noonu bul def yaa maqsuura mooy yaa bu amul ñaari tomb bul def tamit rëdd alif bu taxaw xaaral ñu xool est-ce que cosaan bi hmm? est-ce que cosaan bi yaa la walla cosaan bi waaw la bu dee cosaan bi yaa la damay bàyyi yaa bi dindi ñaari point yi mooy noonu laay xëcc daa bi ñaari yaa laa fay bindi dindi ñaari point yi bu dee nag cosaan bi waaw la bu boobaa alif laa fay bind taxawal kon bind nga daa taxawal daa bind nga daa taxawal ñu xool cosaan bi bu ñu defee conjugaison bu ñu bu ñu defee tasrif affaire bi mooy di wëlbati mbir yi naka lay demee daa ma ne la demal présent continu nga ne ma yadoo ah yadoo ayin waaw moo ko xëcc kon cosaan bi fii waaw la te règle bi yow danga ma ne règle bi bu ma jàppee li ma wax règle bi bu dee waaw mooy cosaan bi kon alif laay bind ma ne la waaw kon bindoon nga daa ak an kon nooy def ah alif laa fay def duma fa def yaabu amul ñaari tomb kon loolu mooy li nga xam ne mooy règle dictée yi nga xam ne moom la gis tey ci gàttal kon pour def résumé mooy kon tey règle dictée bi gis mooy kitaabatu alifil li mooy ni ñuy bind alif yoo xam ne ci fi'l yi lay nekk mooy alif boo xam ne rëdd la bu taxaw ak alif boo xam ne yaa la bu amul ñaari tomb bu ñu koy wax alifun maqsuura alifun maqsuura mooy boo xam ne yaa la bu amul ñaari tomb nga xam ne day xëcc lu ñu maas ci kaw comme aa yooyu kañ nga koy mën a bind mooy bu dee bu dee lépp ci verbe yi la jàppal lool ba léegi mooy ne bu dee dafa fekk ne hein bu dee dafa fekk ne cosaanu verbe bi hein wala cosaan bi ci verbe boobu hein cosaanu alif bi boobu cosaanu alif bi dafa nekk lan mooy liy xëcc dafa nekk yaa nan laa koy xame ci conjugaison baka yab kii comme que ii ma xam ne kon yaa laa fay def maxsuura muy alifun maxsuura yaa boo xam ne du am ñaari tomb la ñuy wax alifun maxsuura nga xam ne day xëcc luñ maas ci kaw comme murtada loolu yëpp yaa boo amul ñaari tomb laa fay def mais lool ci nooyi la ñun ci verbe bi lañ nekk beneen bi mooy alif boo xam ne day taxaw nan lañ koy bindee alif taw yi la mooy bi gudd taxaw comme bant buñ taxawal mu ne loolu dinañu ko bind noonu ci verbe bi bu dee dafa nekk ne cosaanum dafa nekk waaw nan laa xamee ne cosaanu alif bi cosaanu alif bi dafa nekk waaw nan laa xamee ne cosaanu alif bi waaw la mooy damay def conjugaison ma ne daa verbe bi laay jël daa mooy infinitif bi woote na wala ñaan na yad'u dina mu ngi woote wala mu ngi ñaan bi ma nee waaw mooy xëcc ayn bi ci laay xam ne kon ah kon waaw la mooy cosaan bi bu boobaa ma def alif léegi pour jeexal tamrin muy exercice exercice bi lan la wax mu ne zid fil makaanil xaali alifan soit alif bu taxaw wala alif maqsuura alif maqsuura mooy yaabu amul ñaari tomb ci suuf mu ne zid yokkal fil makaanil xaal yi ci pointillés yi kato fi nga xam ne dafa dafa defuñ fa dara dafa wéet bërëb bu wéet bi nga xam ne ay pointillés lañ fa def àggalewuñ li ñuy bind mu ne dolli fa alif mooy bu taxaw walla nga def fa yaa bu amul ñaari tom muy alifun maxsuura mu ne exemple yii yi nii mooy exercice pour bii di ñëw rama rama rabi la def ak miim bi rama léegi yow yi ñu xëcc yooyu fin bi yow yaa xool est-ce que alif bu taxaw nga fay def wala yaa bu amul ñaari toom muy alif maqsuura kon rama mooy sànni na yarda gërëm na yarda gërëm na bi ci tegu talaa mooy topp topp na suivre talaa day tekki walla kii euh, jàng na talaa daa mooy woote na qadaa dogal na alaa kawe na mooy féete na kaw jaraa daw na yan saa dafa fàtte mu ngi fàtte yan saa kon muy rama yarda talaa daa qadaa alaa jaraa yan saa loolu mooy exercice yi pour bii ñëw insha allah kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ gis tey insha allah muy laytaay ci al murab ak al mabni ak al nakiratu wal maarifa muy le défini et l'indéfini ak exercice bi muy kii boog kii règle imla yi muy règle dictée tey bii di ñëw insha allah dinañu gis ñu dugg ci dixième cours bi muy al fa'ilu léegi nag ñu ngi dugg yépp sérieux sax choses yi njàll yépp sérieuses mais euh, ñu dugg nag ci série yeneen yu yoo xam ne yu sérieuse lañu tamit muy alfaailu muy ginnaaw bi ñu gisee alfi'lu nga xam ne gisoon nañ ay conjugaison ak yooyu tey nag ñu dugg nag ci li nga xamante ni ni am nga bi ñu gisee fi'lu gisoon fi'lu maadi fi'lu amru mu mudaari léegi nag loolu mooy verbe ku wax verbe ci euh, phrase di nga am sujet léegi nag sujet ci lañu war a dugg bii di ñëw